a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'du kon ñëwaat ci an-nahul maysuur kon bii paase ci jàppandalu suñu boroom pare woon nañu al fi'lul mudaari' waaw tey nag kon ñu war a gis mhm. dernier façon kii bi am waxoon nañ verbe yi mhm. <coughs> fi'lul maadi moo am mhm. mooy passé waaw fi'lul mudari' mooy présent ak futur ak futur fi'l euh, al moo ci des waaw la al fi'lul mudari' présent la mais moom comme comme futur ñoo bokk ñu leen di kii presque dara du changer waaw am na nag nu leen di xàmmee yooyu <coughs> dinañ ci dikk buñ ci tollee incha allah incha allah tey nag kon mu des dernier bi muy fi'lul amri mhm. mu ne mu joxe définition mhm. mu ne fi'lul amri mhm. wala fi'lul amr ngay wax comme huwa kullu fi'lin yadullu ala talabi amalin fi zamanil mustaqbali fi zamanil mustaqbali mu ne fi'lul amr huwa kullu fi'lin yadullu ala talabi amalin fi zamanil mustaqbal léegi mu ne kon fi'lu amr mooy impératif d'accord waaw ah, mooy impératif joxe ordre mu ne huwa kullu fi'lin mooy bépp verbe boo xam ne yadul ala day tegtale lan lay tegtali talabi al amalin mhm. ci sàkku ngay sàkku ci waa ji mu def dara mooy comme génnal nga jox ko ordre voilà mooy mooy donner ordre ci français mhm. loolu la ñuy wax mhm. mooy soit nga ne ko ñëwal demal toogal jógal nelawal yu ainsi de suite mooy day tegtale mooy bépp verbe boo xam ne day tegtale sàkku woo sàkku sàkku jëf ci benn waay benn nit moo xam nga sàkku ko ci kenn mhm. mais fi zamanil mustaqbali il faut tamit li ngay sàkku muy lu ñëwagul hmm, xam nga ndax mooy loolu <clears throat> moom nga am tamit ci français xam nga impératif mënoo ko ma imaginer woo naan damay jox ordre koo xam ne démbul affaire bi li ma koy jox ordre démb la woon mhm. comme tay ji suba neuf li nga doon def man manumaa jox ordre tey naan la aywa neuf heures tey na nga def lii mhm. loolu weesu na man na nekk mhm. mooy kon il faut ordre bi ngay joxe waaw pour une action à voilà à venir voilà mu ngoog <coughs> kon mooy bépp mhm. fin la bépp verbe la boo xam ne daal lay tegtale ci sàkku jëf ci jamono joo xamante ne nii. fait d'utiliser un verbe sous forme d'ordre mhm. mais pour une action à venir. loolu la. Hmm. loolu mooy définition bi. waaw loolu mooy fin lu am. Mhm. léegi loolu boo koy moom moom gis ne. Mhm. Euh, <coughs> kon buñ nee la am rek. manoo wax maadi maadi mooy lu weesu. waaw manoo joxe ordre comme li ma wax sànq. ci lu weesu. mais tamit euh, li ngay jox ordre mooy même bu dee léegi nii la léegi nga bëgg mu def ko. Mhm. mooy après la koy def. Mhm. ginnaaw bi nga waxee ba pare. Mhm. <laughs> kon mooy il faut. mooy soit ma ne ko ma gis benn xale ne ko kaay. mooy bala mu ne bala mu ñëw il faut man sama kaay ji pare. d'accord voilà léegi. loolu mooy fin la am mooy daal ordre la ngay joxe. d'accord mooy impératif ci français. léegi sëñ bi. waaw am na benn fii. vu que fi'lul amr la. Mhm. est-ce que day nekk comme français day am point d'interrogation. waaw. day am point d'ex astafurlah point d'exclamation. waaw am na ko. même système bi la. waaw mais sauf que bokk ni koy bindee. Hmm, mais même bi la. waaw mais est mais beneen côté bi lay jël. mais est-ce obligatoire. Euh, bu dee kii. c'est-à-dire arabe est-ce que tout le temps buy joxe. non non non. Ah. c'est pas xoolal alxuraan buy buy demander. bu ne bu wala muy muy muy laaj. interrogation buy kii mhm. alaysa allahu bi ahkamil hakimin xam nga doo gis ci ginnaaw ñu defal la kii mhm. ndax da xam ne point yi point yi affaire li ñuy def point ay virgule mhm. surtout point ay yooyu même bind arabe xam nga yadul lu dañuy def yaa ya bi ñu def deux points yooyu bu njëkk ba amul woon ah. waaw bu njëkk ba bi ñuy njëkk ci arab yooyu point yi amu ci woon yooyu mooy doonuñ ko woon bind ndax bu dee araab nga da ngay xam da xam ne lii nii lañ koy liire mais bi l'islam bi tasaaroo bi yeneen dëkk yi dugg ci l'islam am ñoo xam ne surtout alxuraan mën nañ koy liir di ci juum xam nga gisoon nañ première cours bi mhm. euh, bokk na ci wax yi nga xam ne indi danga koy gis euh, ci biñ naan lan moo tax ñu créer euh, grammaire ci arab mhm. waxoon nañ mhm. histoire kaw kaw boobu ñëwoon ba Seydina Omar radiyallahu ta'ala ak loolu mhm, mhm, waaw waaw ba mu juumee ci suuratu baraa ak mhm, doon liir suuratu baraa ak juum moom mu ne ndax li wax day tekki ne yàlla deñ na ci yéefar yi ci mbokkaalekat yi ak deñ na tamit ci yonentam alors que loolu moom benn ci masque yi la ki ko doon jàng juum ar kaw kaw bi tamit ne comme que yàlla deñ na ci ci yonentam deñ na ci kii yi Mm-hmm. mushrikuuna yi mm-hmm. yonent man nag deñ naa ki ci ku yàlla deñ ba Seydina Omar radiyallahu ta'ala ne kon mbir mi demewul noonu ne ko déedéet léegi explique ko ci benn am ñu ne foofu ci la joxe ndigal ngir ñu mm-hmm. teg règle grammaire même bu dee li nga xam ne moom lañ gën a dëgëral ci euh, histoire nan la grammaire kiiwe mooy li ñu waxoon ci Seydina Ali radiyallahu ta'ala voilà pour wan la ne yooyu nekkul woon ne affaire yi nii nii la deme woon de di la maasal di la defali pont c'est bi yeneen xeet yi duggee ci biir nga xam ne du seen langue d'origine du luñ nàmm suñu classe bi voilà mais léegi nii xoolal da ngay gis ne même jamono yi day wees day day day day dafa wute ndax arabe yi léegi bu ñu jàngul làng bi duñu ko man de ndax seen seen dëkk yi làkkuñu arabe bii ni ñuy kii benn dialecte lañu la. voilà ci réseau l'arabe mu mooy dina am mots yu bari ñoo koy da ngay gis ñoo koy bokk ci arabe mais quand duñu ko duñu xam affaire wala ñu lay comprendre yu bari mais duñ la mën a tontu loolu nga gis affaire mooy ñoom ñi nekk arabe sax léegi il faut nga jàng langue bi. mooy jamono vraiment soppeeku na. voilà te ñoom soxlawuñu loolu. voilà te léegi dafa am beneen double problème ci ñoom. mooy da ngay gis ñoo xam ne da nga ciy côtoyer ñoo xam ne dinañu comprendre dinañ bëgg a wax arab dina mën nañ ko sax mais dañu am problème wax arab saa ñu dugal ci seen seen dialecte yi. arab arab pur. voilà moom arab littéraire bi. arab littéraire dañuy am problème wax ko moom rek bu ñuy dugg ci li ci beneen kii bi sax duñ ko tey ndax day naturel ci ñoom. Hmm. moo tax am lool lool nag moo tax arab léegi. moom boo ko jàngul presque doo ko man moom boo ko jàngul moom doo ko man ndax léegi moom affaire bi lool mooy tendance bi xew alors que jamono yooyu mu looloo taxoon ñu doon joxe seen doom yi ñu leen di nàmpal ci àll bi ndax ñoom ñoo gën a dégg langue bi hmm. même dañ koy gis wolof yi wolof yi jóge boo demee benn bawol bawol wala kajoor kajoor ah, bu ñëwee Dakar wolof yi muy wax gars dañuy ree bu nee saa baay gaa yi di ree mhm. alors que papa du wolof <coughs> bu nee bu nee saa baay gaa yi di ree te baay mooy wolof bu nee saa ndey gaa yi di ree jàpp nañ ne ñoom ndey ci saaga rek lañ ko war a utiliser alors que loolu mooy wolof. effectivement mooy kaw gi ñoom araab yi tamit noon la woon mooy di nga nekk ci dëkku taax yi yi nga xam day bari ñu fay daje mais ñi nga xam ne ñoo gënoon dégg langue bi dëgg mooy araab yi mooy kaw kaw yi. moo tax da bari booy <clears throat> lire tafsir yi yu bari da ngay gis Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yu bari mu naan mu sàngam di xaw ma woon lu muy tekki ba ba benn bés mu dégg benn ñaari kaw-kaw yuy xuloo comme bi mu naan faatir kii ne <clears throat> moom da woon xamul woon mas xam luy faatir suuratu faatir mm-hmm. faatir sama alhamdulillah faatir samawati wal ard moom nee na xaw ma woon luy faatir ba benn jour am ñaari arab ñaari kaw-kaw yuy yu yuy jote léegi nag ñu ñëw di ko tiis seen kii léegi mu dégg kenn ki biñ ñëwee kenn ki ne anal la di fatartuhu mooy ci benn teen ak teen ku nekk naan maa ko moom keneen ki am ku ne kenn ki ne noo man anal la di fatartuhu mooy man maa bënn teen bi mooy man maa ko maa ko maa ko gas <laughs> voilà man maa ko gas ba bënn ko ba ndox mi ñëw mu ne ci la comprendre kon faatiri samaawaati li muy tekki allahu mooy kaw kaw yi ñoom ñoo doon même ba léegi am ah dëkk boo dem waa kaw ndax ñoom langue bi ñu am c'est que ñoom ñoo koy gën a garder que ñu ci des ndax bu dee dëkk boo xam ne melting pot la capital yi nit ñi day bari ñu fay ñëw ngeen di jël moowu ñeneen di ci boole seen langue day commencer dem xoola wolof yi rek mënatul làkk wolof wolof lu bari surtout wolofu Dakar. voilà wolofu Dakar dafa bëri lu muy utiliser nasaraan. mu lu muy utiliser leneen. loolu nag moo am fépp moo am fépp léegi loolu la mooy yooyu ay processus la bu boo xam ne ci lañu aboutir ci yombal ko nii nga xam ne comme quoi surtout li ci ëppoon solo mooy alxuraan. teg ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi ñu bañ ko di ko jaa di ci juum ndax boo ci juumee yow da ngay yàq sens bi léeg-léeg. Mhm. lu war a doon tu nga ne ti <clears throat> yàq sens bi yëpp wax contraire. yàlla yàlla sàmm. ko amiin loolu dafa garaaw. waaw daa garaaw. loolu nag ku ko mën a régler da koy régler ah amul nekk fi naan non ku ko man da koy def par force. Mhm. Ah, voilà mooy gars yi dañ ko lool dañ koo war a def mhm. ndax dañoo war a jàng lool moo taxoon imaamu Shafi'i rahimahullah moom dafa jàppoon ne jàng arab farata ah. ndax ci ngay xamee sa diine farata pour lan pour yi nga xam ne man da ñàkk nga xam ko da nga koo war a xam ndax yooyu moom moo taxoon yooyu moom da jàppoon ne arab dañ koo war a jàng ci parforce faratala ci jullit bi mu man ko pas man ko nekk benn siibawa yi benn grammairien yu mag yooyu wala po poète yooyu déedéet mais loo xam ne au minimum yow yi nga soxla ci diine di ko xam mais léegi alhamdulilah ba yi affaire yi ñoom la koy defal en wolof mais bu la tere tamit nga man ci dara mooy affaire yi mooy li ñu waxoon début bi rek nekkul ne dama ciy nekk dama koy jàng ngir nekk spécialiste déedéet spécialiste moom ci affaire grammaire lu baax la mais quand même loo xam ne doy na la jëw diine la tax a voilà utiliser la loo ci soxla. voilà jëriñoo ci sa diine. loolu la waaye pas pour nekk spécialiste. waaw mooy bu fi nekk adab. adab par exemple mooy littérature ci arab adab bu fi nekk powetu anti-islamique yépp nga mokkal seen veer yu gudd yooyu muallaqaat yi mokkal affaire yépp toog mokkal yu bees yi ñoom mutanabbi ñi ci topp ñoo ñépp nga mokkal leen ndax la ndax yow ki yooyu boo ko mokkaloon ay xadiis moo gën yow ku ñëw bay def loolu man ci yooyu di mooy yow sori nga mais loolu ba fi loolu dee ci léeg-léeg boo jàngee ba kii bu la neexee nga téye di liir yooyu boo boo jàngee xadiis yu bari ba kii nga toog bëgg kii noonu bu la neexee nga téye sa livre adab liir xaw a kii tuuti mais bëgg koo def loo xam ne moom mooy affaire bi du affaire bi loolu d'objectif. waaw yooyu ñooy kii ah. surtout tafsir tafsir moom mooy ndax tafsir mënoo ko boo manul xadis. mooy affaire yi yëpp a taxaloo boo demee di nga soxla fiq ndax dangay ngay ñëw ñu lay wax yoo xam ne aaya yuy wax ci aj bu dee mënoo fiq dara yow loo ciy wax loo ci wax ah, ah <laughs> mooy affaire yi loolu la nga ñëw ci taw da ngay soxla tawhid domaine yëpp dañoo laal ndax xam-xam benn la xam-xam moom origine bi benn la léegi day may démembrement mais nag bu ci jàpp benn rek jàpp ne yow yaa yaa raw ñëpp mooy foo faut yi waxuñ na nga nekk spécialiste fu nekk loolu c'est dafa dafa raar mais lu nekk xam fa loo xam ne au moins yow mën nga koo jàngale loolu mooy nga am niveau bu baax loolu la rek mais bëggoo def ay grammaire yi ay adab mooy linguistique yeeg yooyu ñi dem yooyu ay lugha wala balaaxa waaw balaaxa rhétorique waaw yooyu yëpp yu baax la ndax dalay dalay per boo ko man Mm-hmm. yow comprendre texte yi day jafe. Mm-hmm. mais moo ci manee lu la yóbbu mais doy na. Mm-hmm. jarul nga ci xóotal di dugg di dugg livre buñ ci bind rek nga bëgg koo lire. Ah, loolu perte de temps la. loolu perte de temps la. voilà loolu mooy loolu mooy objectif bi. loolu mooy objectif bi. léegi kon al am amri kon loolu mooy définition bi. d'accord non am amri loolu mooy définition ah. bi. léegi tableau bi. waaw. tableau bi. waaw. <coughs> dangay gis. waaw. bala ñu ci ñëw. waaw mooy ad damaa'ir waxoon nañ mooy lan. dinañ ko gis am na cours après. incha allah ad ah kon de baax na. mooy waaw mooy. voilà mooy mooy mooy mooy waxoon nañ ko mooy. voilà euh, ndax dañu bari. waaw ñun am na yuñ ci gisoon mooy les pronoms personnels. waaw. yooyu yenn la ci damaa'ir yi ndax dañoo bari loolu jarul ñu ciy dugg ndax am na kuuram après cours bi waaw ak exercice bi ak kiiw imla bi qawaidul imla hamza bi ndax ba léegi ñu ngi ci hamza bi après buñ ci paree rek cours bi ci tegu waaw cours huit waaw ci cours sept bokk ci livre bi mooy ab damaa'ir mais fii ñun liñ ci jotoon a gis mooy damir yi waaw damaayir yi nga xam ndax benn lañ naan damir mhm. yu bari lañ naan damaayir waaw mooy les pronoms personnels waaw fii mooy ñun ci conjugaison lañ nekk mhm. pour poser pour joxe ordre waaw yan prono nga soxla ci français nañ ñëw ci français d'abord bu dee ci français pour ma joxe ordre nit comme impératif bu ma ko doon conjuguer verbe manger Mhm. impératif ñaata con ñaata kii laa soxla pronom par exemple mooy soxla naa tu tu soxla naa ko te bu dee français tu moom góor ak jigéen ñu ngi ci biir soxla naa vous après jeex na il soxlaw ma ko elle soxlaw ko je moom waaw non non non soxlaw ko kon alors que arabe li tax mu xaw a kii tuuti waaw mooy dañu boo fàttaliku dafa am duel. référence waaw. waaw te duel français du ko jël du ko prendre en compte léegi nag arabe dafa am duel kon mooy ñi mu soxla mooy bu may joxe ordre man dama fiy nekk ki ma mën a jox ordre mooy waajoo xamante ne nii. Euh, soit muy yow mooy ñi ma mën a jox ordre il faut ma nekk ak ñoom. bu ñu waxee en ancien waxuñu. dem nga wax ko ñeen ñi naan la non mais man nga jël téléphone woote mais boo jëlee téléphone woow benn waaye day mel ni yéen a nekk ñu li ñuy wax mooy il faut ki ngay waxal ngeen nekk fi benn place wala sax mu nekk fële nga wax ko téléphone wala yu mel noonu moo xam mais bi ngay wax ak moom day mel ni da ngay jàkkaarloo moom kenn buñ jëlee ci koo xam ne kenn singulier singulier masculin kenn la mën a doon tu singulier féminin tu bi ba léegi mooy anta mooy tu mhm. mais boobu ku góor walla muy ku jigéen ma ne ko ant walla muy ñaar ñu góor ma ne antuma mooy yéen ñaar ñi wala ñaar ñu jigéen ma ne waat antuma yéen ñu jigéen jigéen ñoo xam ne ëpp nañ ñaar ma ne antun na yéen ñu góor ñu ëpp ñaar ma ne antum yooyu laa soxla kon pronom yi ma soxla yépp mhm. mooy anta anta ak anti mhm. antuma mhm. antuma mhm. ak an jeex na muy si si voilà ñooñu la mu ngi waaw ndax antuma waaw c'est bien euh, di ko def deux moo gën di ko répéter ndax ñaar la ñuy bokkul antuma antuma ñaar ñu góor antuma beneen bi ñaar ñu jigéen. voilà boo tax ma répété ko. waaw kay mu loolu moo gën c'est que léeg-léeg. Mm-hmm. conjugué gis nga am na tableau yu gisoon. bi bi muy conjugué dafa ñëw def benn. ndax dara du changer niñ koy conjugué benn la. Mm-hmm. te ñoo bokk lépp moo tax duñ leen changer léeg-léeg. Uh-huh. léegi. waaw kon xam nañ damair yi soxla muy pronom yi. muy pronom bu dee ñi nga xam ne singulier lañu. waaw deux lañu. waaw. masculin. waaw anta. waaw féminin anti. waaw mooy yow. waaw wala. tu masculin ak féminin waaw bu dee góor ñi. bu dee duel deux duel waaw. ñaar ñu góor ñaar ñu jigéen. antuma. voilà wala. kenn ku góor ak kenn ku jigéen. kenn ku jigéen. loolu moom langue yépp masculin moo remporte. ak lu féministe yu soof yi wax <laughs> loolu moom. waaw moo sa am. léegi nag moom mënuñoo changer suñu langue yi. waaw waaw loolu mënul nekk. le masculin l'emporte. sur le féminin lu règle loolu la wax. loolu la ñu wax tëralee ba teg. nañu topp na le. waaw seen affaire la. xanaa ñëpp féministe yi moom. waaw léegi ñoom seen yooyu ñoom ñoo koy lijjanti ñun moom loolu. <laughs> alhamdulilah yàlla daa def ñu jublu rek mu lijjantil ñu ko. alhamdulilah. loolu xéewal la. léegi nag. mu ñi nga xam ne ëpp nañ ñaar góor ak jigéen antum ak antunna ñooñ lañ soxla léegi verbe mhm. mu jël verbe ba léegi mhm. boo seetloo arabe en général waaw téere livre yi jàngale grammaire waaw da seet benn affaire bu ñuy dugg ci conjugaison waaw ndax conjugaison wax naa la am na ñoom dañ koy wutal dañ koy ber sarf as sarf mhm. euh, da ngay gis verbe yi ñuy utiliser nii. pour premier dugg ci conjugaison da ngay gis verbe fa'ala la ñuy utiliser. Mhm. mooy faire le verbe faire. fa'ala ah, mais boo amee fa'ala comme ñu ci liñ nekk boobu bale léegi mooy verbe yi nga xam ne verbe simple lañu. Mhm. du ñu irrégulier. Mhm. yooyu boo amee fa'ala. yi mel ni ñoom yépp dañuy dugg. shariba. qaraa mhm. jamaa mhm. ainsi de suite verbe yooyu akala yooyu yépp dañuy dugg yooyu yépp dañuy ne ñoom mooy seen conjugaison da koy kal yi ci des moom au fur et à insha allah ci cours yi ci kii yi nañ leen gis léegi verbe fen la kon la jël ginnaaw bi ñu gisee pronoms yi ñu soxla léegi anta tableau bi d'abord al muxaatabu waxoon nañu mooy ki ngay waxal. waaw ku te mu nekk ku góor interlocuteur te mu nekk ku góor. waaw voilà loolu jar na ci préciser. waaw tu mooy. mooy interlocuteur te mu nekk jigéen. voilà. interlocuteur ak interlocutrice. voilà mu ngoog. loolu mooy tableau bi waaw léegi nag mooy moom ki ngay waxal mën na nekk soit mu nekk kenn wala deux wala ñëpp deux. waaw mooy singulier duel wala pluriel. waaw loolu moom. la def nii al mufradu. Mm-hmm. mooy singulier. Mm-hmm. al musanna. Mm-hmm. mooy duo bi duel bi. waaw al jamu mooy pluriel. waaw léegi kon ki ngay waxal bu dee nag mufrad boo jëlee fii mufrad. mooy singulier. waaw singulier anta ak anti mooy yow ku góor ak yow ku jigéen. verbe la nga ne anta anta antuma ak antuma antuma mooy bi musanna waaw waaw musanna fii léegi da ngay ne anta af'al anta parce que loolu waxoon nañu ko. am na benn affaire am na benn règle bu mu expliqué woon. voilà euh, bu nekkee. lii sukkoon la. voilà waaw waxoon nga ma règle bi bind naa ko nag. mais dama ko kii. waaw dama ko dama ko pratique bi parce que. léegi nañ ci doog a dajeeg nii bi situation bi. voilà léegi nañ ci jaaraat. waaw mooy. Euh, hamzatul wasli. waaw. na hamzatul wasli daanaka moom lu bare la ci jox. ñun dañoo am na. boo fàttale ko bañ ko njëkkee def dafa compliqué woon. ba ma ne woon sax cours boobu. dama gisoon ñu dindi ko moo gën. waaw après ca beneen ba ci lañ ko def résumé bu bu yomb. bu bu bu gàtt. bu accessible bi. voilà surtout compréhensible quoi. moom gisoo yii yépp ci la nekk. waaw gis nga léegi. ba léegi mu ngi ci Hamza bi te pareegul. waaw mooy ñun bañ ci boo ba léegi moom mu ngi ci. mu ngi ci Hamza léegi. ndax moom day def. moom yoon la ko yàlla fay ndax ndànk ndànk lay kii. c'est dama seetluwul woon ni mu ko defee nii. Uh-huh. bu doon mais mais résumé boobu baaxoon na ci. kii bu ndaw boobu ah, ndax lii hamzatul wasli la. Uh-huh. Euh, mooy fii dañ koo bind te dañ koy liir mais kañ lay wax i ak kañ laay wax u comme bu ma amee lan moo tax may am. irkab ma ne i uh, irkab eh, irkab la dama ko fàtte waaw non non amul solo amul solo irkab waaw yaa ngi ki ni ñu koy bindee waaw xam naa ko ir rabi ka ak ba waaw irkab waaw lu dox ma ne irkab loolu verbe rakibal waaw fin du bu may joxe impératif benn waaye naan ko yéegal mhm. monte dama naan ko irkab verbe daxala mooy dugg na duma wax idxul id id udxul laay wax léegi ma comme loolu ijlis mhm. lu tax ma naan ijlis te waxuma ujulus ujulus parce que ci jalasa la jóge voilà jalasa mais wax ji du foofu ndax sànq daxala daxala nga am. te udduxul nga wax waaw kon loolu sëñ bi loolu loolu xaraja. waaw uxruj. ma wax ixrij. Ah. léegi loolu mooy. Mhm. Euh, ndax am na am na benn kii mais boobu day xaw a sori. day xaw a sori ndax bu dee demaguñ ci kanam. waaw pour nga pour nga jaar règle boobu day metti waaw euh, ndax dañ naan la foo gën di indi lam lam ci kanam nga def ko mu daane. Ah. waaw nga indi lam. bu dee mudaare daxala yadxulu waaw nga ne lam yadxul mhm. ñu ne la mais loolu dafa sori nañ bàyyi lool ndax da te mu compliqué la léegi benn affaire mi mooy yow mudaare euh, bi mokkagul waaw waaw waaw ñu koy soox <laughs> waaw insha allah allah léegi kon xam nga na ngay mooy dangay xool verbe bi mhm. comme faala mhm. nii nii bind nañu ko bindal nañ la ko mais duñ la maasal hamza boobu duñ la ko maasal dañ la koy bàyyil noonu maas yi ci des mhm. léeg-léeg nag mhm. voilà mooy ne mhm. bindal nañ la ko nii xam nga bindal nañ la ko yow problème bi bi nga am léegi mooy mooy dañu def alif waaw hmm? waaw def faa faa bu ñu maas sukkoon muy af muy muy af def ayin a ah, maas ko fatha def laam buñ ma sukkoon buñ maa sukkoon muy àll. waaw kon nga am if af af bi bu dee fa lañ jóge af àll af àll. léegi pour ma xam ne i la ñuy wax wala u. waaw ne afal moom du ñu ko wax ndax afal fu ñu ko waxee. loolu ndax loolu ci ay superlatif lay doon wala yi nga xam ne du hamzatul wasli. mais hamzatul qat'i la lañ naan a ci kanam. waaw budul loolu yi i ngay mën a wax wala u. pour nag nga mën a wax léegi pour nga mën a wax u dangay xool est li topp ci sukkoon bi ah damma la wala du damm bu dee damma la u ngay wax bu dul damm doo wax u d'accord gis nga sukkoon bi après alif bi waaw alif bi ñu def waaw ngay xool af moo ci tegu après af boobu nga xool lettre bi ci topp waaw a bi lañ commence lu ñu commence bu dee damma nga ne u kon ci kanam bu dul damma nga naan i naan i di dem yu mu nekk léegi i rek i kon fii day nekk ifal ifal voilà day léegi nag mu des beneen affaire waaw muy nag ñu war xool nag kon liaison bi loolu mooy danga ne anta taxaw ifal comme ma ne anta anta yaa Muusa yaa Muusa ant mu ne waaw ma ne ko ifal ndax damaa taxaw mais bu may kii damay def liaison mhm. ndax li tax mooy alif bi mhm. hamzatul wasl bi waaw ndax noonu la tudd wasl mooy luy daje luy coordonné luy jokkale waaw comme que moom day jokkale bu fi nee am lu ko jiitu il faut nga nga nga nga jokkale li ko jiitu lettre bi bi ko jiitu mhm. ak lettre bi ko topp bi topp ci moom d'accord kon da ngaa an tafaal. an tafaal. voilà an tafaal. tafaal waaw an tafaal. voilà mais bu doon dama ko dindi waaw ndax waxoon nañu ne en arabe. Mhm. Euh, damaa'ir yi muy pronom personnel yi man nga leen a dindi. waaw donc bu nekk lii de façon dañuy def liaison bi. voilà bañ koy bind. if'al ngay wax te bu ñu waxee if'al di nga xam ne waa ji. voilà. voilà duñ am seexlul amr lay wax ak yow. te dafa jox ordre. te kenn la te dafa jox ordre. te góor la te tuy la. voilà mu ngi noonu ifaal kon loolu leer na mooy li ñuy xamee u. Ah, u laay wax. waaw comme waaw xam waaw léegi bu nekkee comprendre naa li nga wax ma répété insha allah. Mm-hmm. bu nekkee euh, lettre bi topp. Mm-hmm. ci sukkoon bi. Mm-hmm. Euh, kas. kasra fatxa lañ commence mhm. moom i ngay wax mhm. waaye bu nekkee lettre bi topp ci sukkoon bi moom damma lañ commence mhm. donc u ngay wax u ngay wax loolu mooy règle bi mooy règle jàpp na léegi benn affaire la waaw mooy yow damma bi rek ngay xool bu dee am nga damma nga ne boo ko amul ak luñ ko man di maase i laa uli ci ak a i ngay wax léegi kon moo tax fii kon doo wax anta uf'ul wala af'al déedéet mhm. da nga naan anta bu dee da taxaw anta nga taxaw if'al ngay wax if'al alors que boo nee anta bëgg a def li liaison comme que hamzatul wasl la anta fa'al boo gisee hamza bi hamza du am waaw kii boog alif bi alif bi hamza bi duñ ko ci hamza bi ci kaw voilà d'accord kon anta fa'al anta nga ne anta ifaal boo nee anta ba taxaw boobu mën nga ne ifaal mais boo bëggee ndax liaison bi anta faal ngay wax anta faal anta faal anta ifaal kooku mooy kenn waaw te muy góor waaw ku jigéen nga ne anti waaw ifaali léegi nag fii nag dañuy bëgg conjugaison day xëcc voilà conjugaison bi nag dañu bëgg li gën mooy ngir xool ndax comprendre nga yaa yaa ngi assimiler ni muy def dañuy bëgg booy booy conjuguer nga ne anta ifal bañ a ñëw rek def liaison ah. pour ñu xool ah, est-ce que i bi ak u ak yu mel noonu di nga leen assimiler bi déet waaw euh, léegi fii nag naan anti ifali anti ifali boo gisee moom bi benn la mais yabi lañ ci yokk waaw yabi lañ ci yokk boo seetloo xam nga yabi mooy lan waaw ba mu nekkee mudaari ah. waaw dafa nekkoon tafaliina anti tafaliina mu ngi anti anti tafaliina nabi lañuy dindi mhm. ak kii waaw léegi yaa ut yaa ut bi lañuy wàcce tafalii dindi tabi buur bi day dem dina def sax benn euh, ndax yooyu waxoon nañu waaw pour bañ dugg ci complication waaw kon mooy anti ifaali yi. waaw mooy anti ifaali. anti léegi bu nekkee da ngay def da ngay def antifaali yi. voilà in antifaali. mu ngoog léegi loolu mooy mufrad yi. loolu mooy mooy yi. léegi duel. ñu dem ci musanna. al waaw. moo tax ngay am. waaxid isnayni. Mhm. al uula. sëñ bi nag incha allah. waaw kon ci la bokk. Ah. compter yi ci cours yi la bokk. am na cours waaw. Ah, kon baax ni ñuy compter euh, loolu moo tax doo juum est-ce que kañ la ñuy wax est-ce que dama naan achara salaasata acharata wala mhm. yu mel noonu. Mhm. wala ma ne comme bu ma amee benn benn pluriel ma ne banaat. banaat mooy plurielu bintun. waaw bintun mooy xale bu ndaw rek jeune fille wala yu mel noonu. Ah. banaatun. mooy pluriel bi kañ laay wax est ce que dama naan salaasatu salaasatu bintun wala salaasatu banaatin wala salaasu banaatin yu mel noonu yooyu dinañu ko après kuuram mhm. moom am na kuur ndax comme que salaasa mooy ñett est ce que dama naan salaasu banaatin wala dama naan salaasatu banaatin hmm, wala dama naan salaasatu mhm. wat salaasatu bintin wala salaasu bintin yooyu après am na kuuram léegi ngir ñu bañu dugg ci complication yooyee waaw waaw incha allah dañu xaar moo ñu ci duggaloon mooy duel waaw boo seetloo ah. fenn rek lañ doon changer mooy maadi mhm. d'accord bi ndax boo fàttale ko faala waaw dama naan antuma waaw faalta faa euh, fa faaltuma faaltuma non boobu duñ changer lu may wax nii mooy euh, antuma ñoom duñu changer mukk waaw non antuma ñoom duñu changer duñu changer antuma faaltuma antuma faaltuma mudaari waaw mudaari antuma tafalaani. waaw antuma tafalaani xoolal. waaw waaw waaw. boo fàttale ko maa bi mu ngi nii antuma faaltuma antuma fa mudaari. mudaari moo nekk antuma tafalaani antuma tafalaani. ñoom du changer même. dama doon jaawle huma. huma yi huma yi ñoom ñooy changer fële. ndax huma faala ak huma faalata. Mhm. ak huma tafalaani bu dee jigéen lañu. ak huma yaf'alani d'accord euh, mais antuma ñoom duñ changer mhm. même même amr antuma fa'ala walla antuma mhm. if'ala waaw antuma if'ala boo gisee rëdd bi mooy bi bi nekk ci antuma bi boobu day xëcc pour wan ne mhm. moom lañuy jël ca fin ba ñu sànni ko ca la mujj antu mooy ndax adverbe bii la woon if'al ñu yokk ci fii xëcc mu xëcc laa bi muy if ah laa mhm. ndax deux la ñu dootul kenn mhm. antuma ifan laa laa léegi loolu mooy musanna jama mooy pluriel bi mu ne antum ak antunna waaw antum if allu ah, boo seetloo bu dee da joxe ordre nam yi du ñëw ndax boo gisee mudaari dañ doon wax. Mhm. antum. tafaaluuna. booy joxe ordre. na du am. te da dindi tabi if. ndax ordre moom à chaque fois lii la. voilà mooy mu am yii. yii nii. waaw wasli. hamzatul wasli donc foog ma foog. il donc fii noonu moom il faut mu ñëw moom il y obligatoirement alhamdulillah alhamdulillah il y a obligatoirement hamzatul wasli le hamzatul wasli qui est le hamza de coordination voilà la ko la waxee mais comme bu dee fii ci début bi. lii wax nañ ne man nga man liaison yi moo bëgg mais bu ñuy def lii dañuy bëgg. ngay taxaw. alhamdulilah tax ñu xool antuma ifala. tafan kii ifala. antuma ifala. wala nga ne antuma fala. waaw. <laughs> sama waay ga sama gars yi waaw léegi antum waaw ifaalu waaw ak ifaalu antunna antunna ifaalna ifaalna waaw man kay moom fi fi'lul amri moom yii mooy yi nga xam ne waaw boo ko comprendre da nga koy mokkal benn ndax ñi bariwuñ mooy ne boo mokkalee benn. yii bi bi kay moom. ci ci ci ci ñetti ci ci ci ci ñett ci ñett yi. Mm. man jàpp yu ma gis en tout cas. Mm. parce que mudaare bi bon vu que assu assimilé ko mënuguma wax. Mm. mais fi'lul amri bi a yomb après fi'lul maadi bi ñëw. waaw fi'lul amri moom comme que gars yi bariwul. waaw te amtumaay benn lañu. voilà. ñoom. ndax boo ci mënee xool lii. Mhm. an antun na ifal na. léegi nañ jël beneen verbe. waaw jalasa. toog na. da naan mhm. anta. ijlis ijlis. voilà. léegi. anti. Mhm. ijli. ijli. am na. jalasa ijlis waaw. ijlisi ijlisi voilà waaw anti ijlisi mhm. antuma antuma ijlasa ij ijlasi ijli ijli jalasa yajlisu la ah. waaw donc ijli mhm. antuma mhm. ijli ijli da ngay yow dernière lettre bi ngay fàtte jaala sa sa jaala sa sawee jeexe waaw ijli si ijli antuma ijli non déedéet maa maa ngi ci antuma xam nga ñaari antuma yi laa nekk te ñoom duñu changé waaw léegi antuma antuma bi mhm. day nekk ijli ijlis mhm. antuma day am à chaque fois fin bi day am waaw alif bu koy xëcc ngir wane ni deux waaw ijli Idrissa. voilà Idrissa il faut nga am Idrissa. voilà Idrissa donc en fait alif bi foog mu ñëw. alif bi mooy wan ne deux lañ ko waaw baax na. mooy aliful musanna. Mhm. aliful duel la day wan ne ñii deux donc antuma. voilà Idrissa. Idili. Idrissa. voilà Idrissa. Idrissa antuma Idrissa. loolu tamit dinañ ci ñëw insha allah lan moo tax ñu naan Idili. Mhm. te waxuñ Idila. ndax jalasa yajlisu. waaw. faala yafalu yooyu tamit ci sarf la bokk ci conjugaison yi ci kii yi lañ koy jàngale inshallah léegi ma ñëw ci mhm. antum mhm. xam nga jalasa lañu wax mhm. donc day nekk ijlisu voilà ijlisu ijlisu acca toog leen eh waaw acca toog ijlisu antum na comme nga toog comme classe rek uh-huh. buñ ne al mooy le jaa al muallimu ñuy def benn phrase jaa al jaa amooy ñëw na al bi le professeur mu ne wat talaamiidu fekk bi te élèves yi ñoom uh-huh. na ñu ngi ñëw a ñu ngay way mhm. di fecc ñu ngay fecc mhm. faqaala mu ne antum mooy faqaala kan moo wax almuallimu mhm. mooy muallim bi ne antum e yéen ijlisu toog leen acca asseyez-vous asseyez-vous voilà comme yu mel noonu ijlisu waaw ijlisu antum ijlisu waaw léegi mu ne antun na looy wax yow. ijlis na. waxal alhamdulilah ca. <laughs> antun na. Mhm. ijlis na. voilà ijlis na. antun na ijlis na. waaw ah, c'est que la. léegi loolu mooy gis nañu. gis nañu. faala yafaalu jalasa yajlisu léegi mu dese ñu daxala yadxulu kon bu dee boobu lay wax anta. Euh, Anta Anta. Mhm. Uduxul. voilà Uduxul dama doon ragal nag nga ne Idexul voilà <laughs> baax na mu ko. waaw Uduxul. Anta Anta Uduxul. Mhm. anti. xoolal man nga xool ah. waaw uddu xul yi. Hmm. uddu xul yi voilà. waaw anti ko loolu dama ko waaye loolu laa loolu uddu lu xii. uddu xul yi. uddu xul anti. Hmm. uddu lu xii li nga wax noonu la c'est que da <laughs> <laughs> waaw waaw. waaw donc damay wax anti. <laughs> ah hmm. uddu. udduxuli voilà adda addi mm-hmm. ma ne ko ci antuma mm-hmm. udduxulaa mm-hmm. antuma udduxulaa antum udduxulu antunna udduqal udduqul na. voilà udduqul na. antoon na udduqul na. comprendre na. kon gis nañ faala yafaalu. waaw. faala yafalu. waaw moom lañ amoon jalasa yooyu niñ ko gis après. incha allah dafa am faala. waaw yafalu am fa'ala ah. yaf'ilu mooy jalasa yajlisu am fa'ala mhm. yaf'ulu comme daxala yadxulu yooyu tamit ñu koy insha allah léegi kon loolu mooy fi'l amr léegi leen nañu dese mooy li def ci suuf maa lawnuhu ahmar waaw mu ne li nga xam ne couleur bi ah, c'est en rouge waaw damaa'iru muttasila wa hiya fa'il wala maa lawnuhu ahmaru damaa'iru muttasilatun wa hiya fa'il mu ne li nga xam ne dafa nekk en rouge mooy yi nga gis en rouge. waaw mu ne mooy les pronoms. Ah. damair muttasila mooy pronoms yi nga xam ne dañuy collé woog kii bi. dañuy collé woog verbe bi. verbe bi voilà. d'accord wa hiya ta moom fa'il lii nag lim ñuy jariñ après dañ ko gis. mooy bu ñu mënaan bu ma la nee analyser ma bu ñu gis analyse analyse grammaticale wala analyse benn phrase. Mhm. bu boobaa. ci lañuy ñuy la ñuy gën a gis importance bi li tax mu naan ndax boobu bu boobaa kon dalay jox ne la analyser ma verbe bi man na la jox rek ifal yi mhm. ne la ma verbe loolu mhm. ndax lool lool ci arab phrase la ifal yi mhm. ifal yi phrase la ndax xam nañ waa ji ban verbe lan la digle ak kan la digle mooy am na sens ifal yi rek boo ko waxee wax na lu am sens. voilà donc en fait arabe c'est beaucoup plus concis. voilà on utilise moins de mots. voilà te nga ci def phrase. voilà. parce que bu nee ifal yi. da nga moom waaw loolu am na loolu. loolu moom koo gis. ci suuf loolu lay wax. voilà dafay wax ne ne ce qui écrit en rouge indique li nekk en rouge. c'est le sujet même. voilà ça indique le sujet. et que lii bu fi nekkul woon. yow di nga xam ne ni lii.